fi kitaabi al-libaas wa 'an Abi Juhayfata Wahb ibn Abdillahi radiyallahu anhu annahu qaala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bi Makkata wa huwa bil-abtahi fi qubbatin lahu hamraa min nadam fa kharaja Bilaalun bi wudu'ihi famin naadihin wa naa'il fa xaraja annabiyu salla allahu alayhi wa sallam wa alayhi xullatun xamraa'u ka'annii yanzuru ilaa bayaadi saaqayhi fatawadda'a wa azzana Bilaal faja'altu atatabba'u faahu haahunaa wa haahunaa yaquulu yamiinan wa shimaalan hayya alaa salaah hayya alal falaah summa rukizat lahu anaza fataqaddama fasalla yamurru bayna yadayhi alkalbu walhimaaru laa yumna muttafaqun alayhi alanaza bifathi nuun nahwu al-ukaaza kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah muy dikkal Euh, ci buntu bi nga xam la lañ nekk ci kitaabul libaas buntu bi njëkk bi di cent dix ci garab di garab numéro cent dix-sept biñ tàmbalee ba léegi téeméer ak fukk ak ñaar muy wax ci baabu istihbaab ath-thawb al-abyad wa jawaaz al-ahmar wal-akhdar wal-asfar wal-aswad wa jawaazihi min qutnin wa kattaanin ba mu ñuy jeex bunt bi wax ci sopp gu ñu sopp sol lu weex ak possibilité sol li nga xamante ne nii mooy lu xonq côté boobu nag lañ tolloon ci tarjama bi mooy possibilité sol lu xonq ci suñu jataay bi ñu génn gisoon nañu xadis numéro sept cent quatre-vingt-un nekkoon xadisu saydna al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma al imaam na woon wa an al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhu la waxoon annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam marbuu'an wa qad ra'aytuhu fi hullatin hamraa bani mu jeexe walillaahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël beneen xadis boo xam ne ba léegi eh, lëkkaale ma bunt bi leer na mooy di leeral ke ne wa jawaazul ahmar possibilité sol xonq Ah, yemb gu mu yemb nit ki sol yére bu xonq te dara lañ ci sigul comme li nga xam ne noonu la ñu nootale woon ci bi ñuy gis masala yi ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ne loolu insha allahu taala mooy li nga xam ne mooy gën lëng ci li nga xam ne mooy masala bi bon eh, eh, eh, liñ doon wax nag que mooy ñooñu noonu mooy waxu ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu Seydina Talha ibn Ubaydillah Abdallah ibn Ja'far Seydina al-Bara ak ñeneen ak ñeneen ci saxaaba yi radiyallahu anhum ak ci taabi'i yi ñoom Seydina Sa'id ibn al-Musayyib Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i ash ñoom Abu Qulaba ñoom Abu Wa'il ak mu bari ci taabi'i yi ñoom du ñaari xadiis yi nekk suñu buntu bi kese mooy seeni tegtal waaw ñoom dañoo bari ay tegtal waaw waaw xam nga waxoon naa la bi ñuy gis lool ne la hadis bi bu bu Seydina al ñu ñu fàttali léegi ak hadis bii nii di bu Seydina er Abu Juhayfa waaye attention attention am na ñeneen ci saxaaba yi ñoo xam ne solo nañu lu mel nii que ñoom yonent bay saasaam gis nañ ko mu sol lu xonq ni nga xam ne moom la abu al imaam abu daawud as-sijistaani soloowe ci xadiis boo xamante ne nii ah, mu ngi ko jëlee moom al imaam abu daawud rahimahullahu taala ci benn xam ne doomu saxaaba la ah abu daawud rahimahullah mu ne muy xadiisu Hilaal ibn Aamir mu jëlu ko ci baayam di Aamir radiyallahu anhu mu ne ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu bi Mina ala ba'iirin wa alayhi burdun ahmar waaw mu ne ra'aytu an-nabiyya mu ne man de maa gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ba ma koy gis xaalam moo doon yaxtubu bi Mina mu nga doon xutba di def sermon bërëb ba nga xam ne mooy Mina euh, ujaaj xam nañu ko ak sax euh, umar yi dañuy dem di ziyaare waale foofu même bu dee du période aj ala ba'irin mu ngi nekkoon ci euh, lii rek ci aj la woon mu ngi ne woon ci benn war waayam moom alayhi salatu wassalam wa alayhi te ne woon na ci kaw mooy mu ngi soloon burdun ahmar burdu boo xam ne manteau boo xam ne dafa xonq al imaam al haafid ibn bi mu tuddee hadis bi dana wa isnaaduhu hasan sanadam hasan la na ko noonu jëlee nañ ci ki nga xam ne mooy ta saxaaba boobu Taariq al-Muhaaribi comme radiyallahu anhu ni ko imaam at-Tabaraani solowee ci sanad boo xam ba léegi imaam al haafid ibn Hajar na hasan la lu mel ne hadis bii ñu génn waaye boobu dana bi ma gisee Yonent bi sallallahu alayhi wa mu nekk ci kaw waruwaayam. di xutba di wax di discours di sermone ña waxal boobu dane bi suuqi zil majaz waaw mooy ca marché foire ba foiru zil majaz ndax ci seen foire yu mag yi ñoo xam ne moom lañu amee woon eh, eh, boobale mu ne foofale fala ko gis kon loolu lépp ay yeneeni euh, xadiis la yoo xam ne day dëgëral lii nga xamante ne moom lañ nootaloon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi hamdu wal minna tey nag ñu war a jël kon boo xam ne day feddali jawaazil ahmar possibilité li nga xam ne mooy sollu xonq muy xadis bii di xadis numéro sept cent quatre-vingt-deux mu wa an abi juhayfata al imam an-nawawi rahimahullah mu wa an abi juhayfata mu ne te ñu ngi jële ci abu juhayfa nan la tuddoon wahbu ibn abdillah di wahbu di doomi abdillah radiyallahu anhu nekkoon saxaaba boo xamante ne nii ci ñu magewul woon loolu ndax bi yonent bi alayhi wassalaam di génn àddina euh, mooy adolescent la woon am na sax yenn ci boroom xam-xam yi ñu naan jotul woon a majeur euh, euh, radiyallahu taala siyaru wa arda moo tax boroom al imam az-Zahabi rahimahullah mu ne sahibu nabi sallallahu alayhi wa sallam min sighari sahaba waaw sahaaba yenente bi alayhi salaam la waaye bokkoon na ci tuut tànk yi ba pare mu wax ci taarixul islam ne moom moomu siiwe woon ci wahbul xayri min sighari sahaba tuwuffiya annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa huwa muraahiq wa kaana saahiba shurtati ali wa kaana idaa xataba aliyun radiyallahu anhu yaquumu tahta minbarihi voilà mu ne moom mii saxaaba bu ndawee la woon bi yonent bi alayhi salaam mu ne nañ ko ci wahbul xayr buñ ne wahbul ci biir saxaaba yi moom mii lañ ci jublu muy Wahb ibn Abdillah waaye gënoon a siiwee ci dàkkantalam bi Abu Juhayfa di Wahb ibn Abdillah as-Suwa'i radiyallahu ta'ala anhu mu ne moom bi yonent bi alayhi salaam di génn àddina adolescent la woon mooy muraahiq waaw nga xamante Euh, di dugg si ci nekk euh, majorité di dugg ci entre majorité fa nga koy jële voilà nekk adolescent léegi wa kaana saahiba shurtati ali mu ne moom mii di saydna ali ibn abi talib nekkee fële ca Kuufa radiyallahu anhu nekk xalifa moom mii mooy doon bu doon waxi tey chef de sa police voilà mooy chef police u ali ibn abi talib mooy moom ko jiite woon mu ne te Seydina Ali ibn Abi Talib bu doon xutba moom moo doon nekk ci suufu minbar bi taxaw moom Seydina Wahb ibn Abdillah ndax taa yooyu li tax garde yi ñoom ñu doon garde parce que xawaari yi dañu commencé woon di def seeni mbir waaw ndax bu ñu fàtte ne jamonoy Seydina Ali ibn Abi Talib xawaari yi qad najamati al al al al al al al waaw kuréel googu nga xam ne yonent bay saa leeral na seeni mbir lu jiitu ba pare tagg ñi nga xam ne ñoo leen di ñoo leen di xareek ñoom di sayyidina Ali ibn Abi Talib ak ak ñam àndaloon min sahabati rasulillahi afdal alayhi salatu wassalam ak tabi'iyya ñooñu mu mu jox mu wax ci ñoom ay gëneel yu rëy rëy rëy yoo xam ne sayyidina Ali ibn Abi Talib ci boppam daal na leen koy nettal ne yonent bay saa saama ko wax temps yooyu qad najamat firqatul xawaarij waaw dafa génn waaw ci biir jullit ñi waaw nekk ñoo xamante ne ni ay dissidents lañ bëgguñ ko leen jiite ba pare yor seen vision bu ñaaw ci wàllu lislaam ba pare jàpp ne nag ñoom ni ñu dégg diine képp ku déggewul diine comme ñoom damu ko xalaal waaw yow moom sa deret daa daa tuur ko dagan naa waaw dagan naa tuur waaw ba comme que Seydina Ali ibn Abi Talib xare naa ñoom ba ñu faagaagal ñu bari ci ñoom mais gaa yi desoon nañu waaw te ay nit lañ ñoo xam ne ñu bari woon ay moo tax it euh, ba ni nga xam ne sax euh, malgré euh, policier yooyu yëpp finalement ci loxoom borom bi daa jaarale kenn ci ñoom mooy ki nga xam ne moo ko faat moom Seydina Ali ibn Abi Talib ca fajar ja wal iyaadu billah ba pare fekk complot lañ defoon ku nekk ñu chargé wu ne ñun daal lenn la jii nga xam ne ñoo fi nekk di Ali ibn Abi Talib Muawiya ibn Abi Sufyan ak ñooñu Amr ibn al-As ñooñu ñëpp la ñuy éliminer la faat mu jeex tàkk waaw ku ci nekk missionné nañ te doo xam ne moo la war a faat wal iyaadu billah waaw Seydina Ali ibn Abi Talib waaja ko faat moom réussir na projet bu diabolique ba bu bon ba Seydina Muawiya dafa rëcc waaw Seydina Amr na al-As dafa rëcc moo tax mujj gi gaa yi avant sax dañ doon jël ay matuwaay waaye boobu daa gin a tax ñu gën a jël ay matuwaay waaw kon nag loolu lu am am solo la moom mii Seydina Wahb ibn Abdillah as-Suwa'i bokkoon ci homme de confiance Seydina Ali radiyallahu anhu te saxaaba la woon comme moom neewul man daal saxaaba laa muy saxaaba dara fii déedéet loolu du loolu ndax laa ya'rifu al-fadla illaa ahlu al-fadla du xam ngëneel lu dul waa ngëneel moom Seydina Wahb ibn Abdillah euh, as-Suwaa'iyu al-Kuufiyu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa annaa bihi wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahu wa maskanahu amiin kon mu ne waa Abi Juhayfata mu ngi jële ci Abu Juhayfa Eh, looloo doon dakkantalam waaye turam moo doon Wahb ibn Abdillah Wahb di doomi Abdillah radiyallahu anhu annahu qaala neena ra'aytu gis naa annabiyya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi makkata waaw fan laa ko fan la ko gis bi makkata makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima wa huwa bil abtahi fekk bërëb ba ma ko gis man mooy al abtah al abtah al imam an-Nawawi rahimahullah bi muy shara lii ci alminhaj mu ne huwa almawdi'u alma'ruf ala baabi makka wa yuqaalu lahu albathaa'u aydan mu ne ab bërëb la boo xam ne bu ñu xam ci suufu ci buntu makka boo xam ne dañ koy woowe albathaa dañ naan bathaa di wax li nga xam ne mooy abtah noonu la ko al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullahu taala daal di waxe kanta imam al-Hafiz ibn Hajar ci Fathul Bari eh, mu ne bi muy saral yi mu ne bil batha foofu dana bil batha voilà moo tax imam an-Nawawi ne dañ koy wax ah, batha parce que bu dee riwaay imaamul Buxaari yi nim ko da ko indi ci yu bari parce que ci da ko riwaay kii yu bari ci bërëb yu bari am na ci bi mu indi kitaabu salaati baabu sitratil musalli baabu sitratil imam sitratu man xalfa boobu noonu mooy euh, sitra yi nga xam ne moom la nit ki di teg buy julli ngir bañ kuy jaar ci kanam ak lii leeral keneen bu dee imam bi jiite da koo def ñi muy jiite moom bosam doy na leen voilà mooy bu dee manu la ñàkk am ko war a jàll wala ko bëgg a jàll ci ñeneen ñi nga xam ne dañ leen di jiite jaar seen kanam loolu yàqul du dara garaawul voilà mais bu dee waa ji man na ko bu mu ko def ah bu mënee jaar feneen moom bu mu ñëw di fekk ñu julli muy jaar seen kanam naan imam bi am na sitra non non non mooy kon loolu am solo la foofu Awn ibn Abi Juhayfa mi ko jëlee ci baayam di doomu Seydina Abu Juhayfa radiyallahu anhu dane sami'tu abi dégg naa sama baay muy wax ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla bihim bil batha waaw kene yonent bay saasaam julli na ci ñoom al batha moo tax yonent kii ne eh, imaam an-Nawawi ne abtah dañ koy wax batha te ci suufu Makka la nekk ci buntu Makka al imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wa huwa mawdi'un xaarija Makka waaw wa huwa alladhi yuqaalu lahu al-abtah waaw te tamit am na ci beneen riwaay boo xam ne dane kaana bil haajira voilà kon nag mu ngi noonee kon mooy al abtah kon daal mooy e, e, e, batha u makka la benn bërëb la boo xam ne ci biti makka la nekk dañ koy wax al abtah kon mu ne moom sayyidina wahb ibn abdillah radiyallahu anhu mu ne kon foofee bërëb boobee nekk ci biti Makka nee na foofu laa gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam te li muy niru mooy yonent doon génn Makka di ñibbi voilà doon dem Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam euh, ci euh, bi muy ñibbi nag day def ay escale voilà def escale fi nga xam ne mooy al Abtah di Batha foofale fa ko Seydina euh, Wahb ibn Abdillah radiyallahu anhu nettali bi foofu la mu ne maa ngi ko gis kon bi makkata wa huwa bil abtahi fi qubbatin lahu hamra min adam maa ko gis ci benn benn tànt waaw tànt bi nga xamante ne nii maa ngi ko gis ci biir benn tànt ah boo xam ne moom la ñeel moom alayhi salatu wassalam hamra min adam tànt ba ci boppam dafa xonq te ci der la woon ci cuir la woon ci der la waaw <laughs> waaw itam wa nasta dañ ci <laughs> ah nastafiidu minhu am na waaye li nga xamante ne mooy tànt bu xonq loolu dagan na non seulement waxuma la sol jawaazul mooy al ahmar mais mooy waxuma la sol rek mais yor soo xamante ne sa mbaar moo xam ne mbaar bu xonq la loolu lépp dafa baax waaw tànt boo xam ne loolu lépp mën naa possible ndax yonent may saa saa mii tàntam bi nga xam ne moom la nekkoon ci biir hein moom tànt la boo xam ne dafa xonq min adam ci der <laughs> bi ma ko gisee fa xaraja bilalun bi wadu'ih di jekki rek sayyidina bilal al mu'adhdhin al ah, ah, qurashi mawlaahum mawla abi bakrin radiyallahu anhu al mu'adhdhin noddukat bi sayyidina bilal nee daal di génn bi wadu'ihi loolu day wer ne sayyidina bilal it boo mooy ci biir tànt bi la ne woon di julli jege nag mu génn yor li nga xam ne bi wadu'ihi ak ndoxu njàppal yonent bi alayhi salatu wasalam si wi li nga xam ne ndab li nga xam ne ci lay jàppe Seydina Bilaal génn ak moom yonent bi alayhi salatu wasalam di jàpp fa min nadihin wa na'il yonent bi alayhi salatu wasalam nag bi muy jàpp am na fa min nadihin wa na'il am na ñoo xamante ne nii ñoom euh, na'il bi mooy bi muy jàpp ndoxam jàppam moomu nga xam ne bu jàppee di siit ak la des nit ñi am ñu ñu ñuy ñuy fexe di laal naa il di di mooy mooy naa la <laughs> kuy jot a laal ci ndox mi ak naa ak koo xamante ne ki nga xam ne jot naa laal moom dala ci dala ciy asal waaw dala ci as kii nu mu tudd di nu mu tudd kii euh, wiccax voilà xaw la cee wiccax nga amaale ci ndox moom nga xam ne ngir barkeelu ndoxu yonent bay saasaam bi nga xam ne moom la doon jàppe moom la daan famin naadihin wanaa il waaw moo tax am na riwaay boo xam ne xam naa nañ ko gis Seydina Wahb bu dane fara aytu naasa yaxuzuuna min fadli wudu'i maa ngi gis nit ñi di jël ci desitu li nga xamante ne nii mooy njàppam ba waaw moom alayhi salaatu wassalaam léegi nag <laughs> xam naa dinañ ci dinañ ci ñëw ci riwaayu yooyu bu dañuy bañ a couper bii insha allah xam naa bu ñuy def yeneen façon yi yi mu ko soloo dinañ ci ñëw kon lool ngay dégg fa min naadihin waaw fa min naadihin wa naa'il am yoo xam ne fa min naa'ilin ci riwaay imaam muslim bi ñoo xam ne ñoom ñu ngi laal waaw di li des ci ndoxam bi di ci jël waaw di ko laal léegi képp koo xam ne sahaaba yi yaa ngi gaaw di ñëw mais fekk nga ndox ma jeex ci jot a am dara lu laal ci ndox mi daal di lay wiis <laughs> daal di lay waccax <laughs> waaw <laughs> waaw daal di lay lay lay waccaxal tuuti euh, euh, ngir nga amaale yowit fa xaraja an waaw loolu nag mooy léegi nga ne mais lii daa am ba pare yeneen saa tam diggante mooy daa am jiital mooy taqdim ak taaxir mooy ne ba gisee yonent bay saa saam dafa génn Seyna Bilaal daa génn ndoxu njàppam yonent bay saa saam génn commencé di jàpp nit ñi di def lii après nag loolu dafa jëkk a wax ba pare ne fa xaraja nekkul dañoo ndoxum jàpp mi yonent bale saa saa jàppagu ci bi mu jàppee ba pare lañ doon def noonu moo tax mu ne fee ma gis nit ñi yaxuduuna min fadli wudu'i di jël ci desitu jàppam jàpp na pare kon nag fa xaraja eh, annabi yonent bale saa saa génn wa alayhi hullatun hamra ba mu génnee keroog di jàpp ba ba mu jàppee nit ñi di xëccoo ndox ma <laughs> ak ca ndoxu jàppam ba loolu moom mu ngi fa mu ngi génn wa alayhi ta mu ngi woon ci kawam li mu soloon xullatun xamra complète boo xam ne bu xonq la ka anni man Wahb ibn Abdillah di fàttale ko xew-xew boobu mu naan mu ngi mel ni nii ma leen koy nettali anzuru maa ngi xool jëme ila bayaadu saaqayhi ci weexu li nga xam ne mooy yeelu yonent bi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar mu ne bi mu génnee kon fatawadda mu daal di jàpp bi mu jàppee ba pare ci la naadihin wa naa'il dóori ñëw kon waqaa wata wa azzana Bilal bi mu jàppee ba pare nag Seydina Bilal ibn Abi Rabah eh, eh, eh, radiyallahu ta'ala anhu ah, Bilal ibn Rabah <laughs> Bilal ibn Rabah ah ma <laughs> ta'ala anhu Seydina Bilal daal di eh, eh, wa azzana Bilal Seydina Bilal radiyallahu anhu daal di nodd ah fa ja'altu nee na man nag wa Wahb ibn Abdillah as-Suwa'i Abu Juhayfa radiyallahu anhu nee na bi Seydina Bilal di nodd fa ja'altu atatabba'u faahu maa ngi topp gémmiñam gi di xool ni muy nodde haahuna wa haahuna mooy mu ngi féetale gémmiñam gi ndejoor waaye it léeg-léeg mu féetale ko càmmoñ yaqulu lim ci jublu fa mooy yaminan wa shimalan waaw ndejoor ak càmmoñ hayya ala salaa mooy bu nee hayya ala salaa ndejoor hayya ala al falah càmmoñ loolu dinañ ci ñëw tuuti insha allah nan lay nan lay demee noonu nan lañ koy defe summa nee na ginnaaw gi rukizat bi sayna Bilaal eh, noddee ba pare fekk yonent bay saa saam jàpp na ba pare rukizat lahu anaza ñu sampal ko ab bant waaw moo la al imam an-Nawawi ca suuf mu ne al anazatu bi fathi nuuni nahwa al ukkaza waaw mu ne anaza nag nga dañuy na bu la anza a na mu ne loolu mooy comme ukkaza ukkaza mooy tum ci ar wolof daan tum anaza nag day amaale benn euh, lu ñaw euh, feer ci wet gi mais bokkul ak xeej xeeja ko gën njool moo ko gën a gudd euh, anaza nga xam ne yonent bay saa saam bari woon na lu mu ko doon yor eh, da ko doon yoraale <coughs> ñu sampal ko ko loolu mooy sitrat gi voilà ngir buy julli mu samp ko ci kanamam nga xam ne eh, dara du mën a dox digganteem ak julli li muy julli léegi nag mu ne ñu sampal ko kon ñu samp ah, lahu ñeel ko anaza fa taqaddama yonent way saa saam daal di eh, avancé dem ci kanam mooy ngir jiite nit ñi fa salla mu julli boob nag julliwul moom kese da doon jiite nit ñi fa salla mu julli bay bayna yadayhi al-kalbu bi muy julli noonu nag nit ñi di julli muy jiite nit ñi mu ngi romb ca gannaaw ca kanamam mooy kanamam lan digganteem ak bant bi déedéet bant biñ ko sampal ca gannaaw bant bi comme ni mu leere ci yeneen riwaaye yi li nga xamante ne alkalbu li nga xamante ne mooy xaj ba ay xaj di jàll ci kanam wal ca gannaaw bant ba wal ximaar ci kanamam ak mbaam laa yum na kenn terewuleen damuñ dàqle eh, yoon saa soxna julli mbaam bi ngay jaar ci kanamam lii waaye mooy ca gannaaw euh, kii ba euh, bant ba moo tax ci benn riwaay am na sax ñoo xam ne julli woon wala boog dañoo ñëw tardé jóge ne di ñëw war a ay tun naasa wa dawaab ba yamurruuna bayna yaday la wala ne ca bant ca bant ba kanamu diggante yonent bant bi maa gis nit ñi ak euh, waruwaay yi gëléem yeeg mbaam yeeg façon yooyu yamurruuna ñu ngay jaar bay euh, bay na euh, yadayil anaza ca kanamu yet wa nga xam ne moom lañ ko sampal moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne hadis bi kon laa yumna fële muttafaqun alayhi al imamu al buxaari ak al imamu abul xusayni muslim ibnu al hajjaj rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom donga ko solo <coughs> ñu ne la xadis bii nii de eh, ki nga xam ne mooy al imaamu Ahmad daal dina koy solo lu jiitu di seen sëriñ waaye naka noonu al imaamu Abu Dawud as-Sijistani solo na ko al imaamu Tirmidhi an-Nasa'i ak al ah, gis ñan kan nga gisul imaam Abu Dawud imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasa'i Ibn Maaja ash-Shaykhan <laughs> waa kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko. juróom benn téere yi ñoom ñëpp solo nañ xadis bi al imam al Bukhari rahimahullahu taala ci bërëb yëpp yu bari la ko indi en ko ci kitaabul wudu baabu istimaali fadli wudu innaas buntu bi wax ci njàpp téere bi njàpp euh, possibilité utiliser desitu njàppal nit ñi mooy baabul al maa'ul musta'mal loolu masala la waaw boo xam ne day feeñ fii euh, bokk na ci yiñ ciy jànge Euh, mooy utiliser ndox moo xam ne dañ cee def jàpp njaabu yàlla ba pare loolu na xanafiye yi dañ koy dàq euh, mais waxuñu bu yonente bay saa salaam loolu euh, il faut mu préciser ko boobu taxul ñuy wax boobu moom bokkul ci <laughs> loolu loolu faut mu ça ça soit clair mais bu keneen naan noo ndox mu ñu jàppe ba pare nit di jàpp nga recueillir ndox ma waaw lay siit nga recueillir ko ba pare daal di ciy jàppaat wala yu mel noonu loolu loolu lañ ne noonon loolu noonu déedéet waaw loolu déedéet mais même bu dee lu mel ni Maliki rahmatullah dañ ne noonu loolu daraa ci newul à la limite dañ koy sit bu dee am nga leneen nga def leneen waaye daraa ci newul mën nga cee jàpp euh, kon affaire bi maul mustaamal moo tax bunt bi mu def tamit indi na ko foofu moom al imam euh, mooy moo tax istimaalu fadli wudu'il ma mu ngi noonu Eh, indi na ko it ci kitaabu salaa ba léegi eh, indi na ko kitaabu salaa baabu salaa fi thawbil ahmar voilà julli ci li nga xam ne mooy eh, <laughs> yére bu xonq voilà <laughs> al imaamul Buxaari billahi billahi billahi billahi laa wax kon am na feneen ak feneen ak feneen fu mu ko ni kon nañ leen nañ leen jël bi nga xam ne moom lañ wax léegi baabu salaati fi thawbil ahmar ci kitaabu salaa mu ne haddathana Muhammad ibn Ar'ara al imam Abu Abdillah al-Bukhari rahimahullah mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Ar'ara ibn Barand al-Qurashi as-Sami Abu Abdillah ñi ne Abu Ibrahim ñi ne Abu Amr al-Basri radiyallahu rahimahullahu ta'ala al-Basri rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathani Umar ibn Abi Zaida euh, Muhammad ibn Ararabi doomam bi siiw na muy Ibrahim ibn Muhammad ibn Ararabi kon mu ne haddathani ki ma nettali man dong Muhammad ibn Arara mooy Umar ibn Abi Zaida di Umar ibn Abi Zaida Xaalid ibn Maymuun ibn Fayruz al-Hamdaani Abu Hafs al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an Awn ibn Abi Juhayfa moo ko jëlee ci Awn ibn Abi Juhayfa di doom ci ki nga xam ne mooy Abu Juhayfa mi di Wahb ibn Abdillah as-Suwaa'i al-Kuufi radiyallahu rahma radiyallahu ta'aala anhumaa an abihi kon aw ni jëla ko ci baayam di Abu Juhayfa wax gis nañ ay mbiram sànq bi ñuy tàmbale di Wahb ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu bokkoon ci ta taalibey sahaaba yonente may sa sam yi nga xam ne moom dafa ndawe woon ay at moom Seydina Wahb ibn Abdillah Aswa'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa léegi moom léegi nag mu ne mu ne an annahu qaala ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi qubbatin hamraa min adam waaw mu ne ci coupole bu xonq laa ko gis boo xam ne ci der la wa ra'aytu bilalan axada wadu'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ra'aytu an-naasa nee na ma gis nit ñi yabtadiruuna zaalika al-wadu nit ñi di xëccoo ndox moo di xëccoo ndox moo mala yonente way sa sam jàppe fa man asaaba minhu shay'an tamassaha bihi ku ci mas dara ñu <laughs> ay yow danga koy gaaw ku ci am dara laalal sa loxo da koy raay kay wa man lam yusib minhu shay'an axada min balali lii mooy firi lii nii moo fa min naa'ilin wa naadih fa min naadihin ku jota laal moom wuu moom boo xasee buñ koy tëccoo nit <laughs> ñoom ku laal di ndoxal njàppum yore saa salam jàppe yow da ngay gaaw rek raay kay sa bopp diwoo sa yaram bi fépp sa way ah foo mën a diw di diw léegi nag mais ñoom égoïste loolu wal iyaazu billah ñooy ñu gën a sell ginnaaw yeneen seen saa saa waaw loolu mooy al al ah wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun waaw ñuy xëccoo ndox yeneen bay saa saa la isaara fil qurab amul ëppalaate ci wàllu jaamu yàlla waaw lu baax. moom moom da ngeen ciy daw njëkkalante wa saari'u ila maghfiratin min rabbikum njëkkalante leen jëm ci loo xamante ne moo leen di may ngërëm moo leen di may njéggalus boo xam ne lay tukkee ci seen borom ta nag asaari rasulillah alay afdalu salatu wassalam jeexi talab loolu budul woon ne li ci nekk moo tax ñoom ñu koy xëccoo waaw <laughs> waaw ku a jot daal di raay waaye boo raayee gis ne keneen ki amul hmm, keneen ki daal di jël sa loxo daal di ci raay moom tamit la ca jot a tooy <laughs> moom moom moom moom <laughs> mu barkeeloo alhamdulillah la la jot a tooy ca euh, too loxoy euh, mbokkam mu ne wa man lam yusib minhu shay'an kon fa man asaaba minhu shay'an tamassaha bi képp koo xam ne laal na ci ndoxum yonent bay saa saam dara gaaw daal di koy raayoo diwoo wa man lam yusib koo xam ne jotu cee laal nag minhu shay'an dara axada min bal min balali yadi saahibi ci tooy loxo yi mbokkam <laughs> ki nekk ci wetam mu ne summa ra'aytu Bilalan ginnaaw go Abu Juhayfa <laughs> mu lay décrire scène bi no sahaba yi boo tax ñun dañuy font dañuy toog léegi jàpp ne ah boo booy bu la bu la iblis féree sa xel ni jàpp ne am nga mbin benn mbindeef benn mbindeef bu yàlla bind laa wax ginnaaw yonent yi alayhimu salaam ñi ñëw ginnaaw saxaaba yi laa bu ci génne kenn personne li may wax kenn ci génnul laa wax du kenn ak kooku fu mu man di tollu laa wax bu la iblis jayee